A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan. ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. baada audu billahi min alsheytaani alrajim id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalathati alaafin min almalaa'ikati munzaliin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer benn ñaar fukk ak ñeent mu ne id fàttalakul bareegi yow rasuulullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bi nga xam ne muy taqulu ngay wax lil na way ngëm yàlla yi laaya bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñuy bëgg gis dañ cee wuute mais laaya bii badar bi mu tudd sànk ne doon naa leen dañ gisoon ko ci jataay bii génn que ne dimbali woon naa leen lu jiitu foofale est-ce que laaya bii badar lay wax wala Uhud lay wax li ëpp te lool mooy saniwal imaamul Buxaari jëfalinu ki nga xam ne mooy al imaamul Buxaari fi nga xam ne mooy ci saxiix bi rahmatullahi alayhi li mu jeng jëm ci jëfam mooy ne moom day dëgëral lii nii te loolu moom lañu ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa ku mel ni ñoom al imaam imaamul imaamu kii at-Tabari rahmatullahi alayhi ak ñu bari janga ñoom ñoom al imaam ibn al imaam al xaafiz ibn Kasiir rahmatullahi ala jamii ñoom dañoo jàpp ak ñeneen kene lii nii Badar lay wax léegi nag mooy lii suñu boroom di bëgg a wax fii Badar la mu am ñeneen ñu mel ni ñoom Seydina Mujaahid ak ñoom Ikrima ñoom ñu ne lii Badar lii lii Uhud lay wax waaye inshaa allahu taala wax bu njëkk bi mooy li dina lëng te dinañ la wax lu tax bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala kon nag mbir maa ngi le kon nag suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne mu ne id hammat fàttaleku non non non moo kële nu mu tudd waa waa waa mooy mooy id taqulu fàttalekul ba nga xam ne yow ngay wax yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi ngay wax lil mu'minina way ngëm yàlla yi mooy kero kon badar ci li nga xam ne moom lañ ne moom lañ jàpp ne moo gën noot daal insha allahu taala ne alan yakfiyakum moo ndax doyu leen te doy na leen an yumiddakum ndax doyu leen mu daal di leen tëbb daal di leen dolli rabbukum seen borom bi salaasati jàppale leen andil leen bi salaasati alaaf ci trois mille mooy li nga xam ne mooy ñetti junni minal malaayikati ñi malaaka yi munzaliina ñu nekk ñoo xam ne dañ leen di wàcce borom bi tabaaraka wa taala moo leen di wàcc ngir ñu fekke li nga xamante ne mooy ghazwatu badrin daal di jàppale jullit ñi balaa ah kay in tasbiru bu fekkee ngeen muñ wa tattaqu ngeen ragal seen borom tam moytu ay tereem waya tuukum yéeféer yi daal di leen dikk dikkal min fawrikum commencé ak seen mer yi jóge ci seen fee ñu jóge Quraysh ak seeg seen mer tàmbalee mer waaye tamit jublu leen ci seen xar kanamu mer yi ngir ñëw daal leen faagaagal hada yumdidkum bu boobaa de moom ak ñi nga xam ne ñooy ña leen doon jàppale moo tax ñi ne Badar lañ ne Badar la te loon waxoon naa dinaa wax lu tax parce que Badar keroog kurzum ni Jaabir mu yaa ngi koy fàttale gis nga Badar bu njëkk ba xam nga am ghazwatu Badr ñetti Badar moo am voilà waxoon nañ la Badar bu njëkk ba xare amul woon moom la ñuy wax ghazwatu Safwan mooy bi nga xam ne mooy Kurz ibn Jaabir ci la daal di woon mujj na tuub radiyallahu anhu wax nañ la moom lañ faat keroog fathu Makka moo àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid yéefiru Quraysh yi daal ñoo ko faat radiyallahu ta'ala anhu waaye temps yéefir loon moom moo songoon caawam Medina ñëw songu caawam yi jël ci li nga xam ne mooy ci gàtt yi daal di daw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg ko tëbali ko daal di koy topp léegi nag bi ñëwee ba Safwan ci bërëb boo bële mooy ci côté Badar noonu le ñu mu rëcc quoi loolu moo tax ñu koy tudde ghazwatu Safwan ñu koy tudde Badr bi nga xam ne mooy bu ndaw bi loolu mooy loolu loolu mooy ghazwatu Safwan abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safu badrin wa abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu Safwanin wala boom la boroom xilaas radiyallahu anhu di mooy Safwan boo bële mooy Badar bu ndaw bi léegi ginnaaw badar bi bu mag bi mooy biñ ñuy wax nii nii xare bii beneen badar bi mooy gis nga Abu Sufyan keroog xam nga waxoon na ci suufu montagne bi jox naa leen rendez-vous déwén ci badar voilà loolu it badar la buñ naan badar al maw'id loolu même bu dee ne ñaaru njëkk yi xare amul bu mag bi kese moo amoon xare léegi nag bés boobu noon bi waa Quraysh di dem Euh, Kurz ibn Jaabir al-Fihri dafa waxoon ñoom Abu Jahl daal di leen dig ne bu ngeen bëggee ma daal di leen dimbalee ay mbooloo yu bari ci sama nit ñi ñu ñëw daal di leen jàppale ngeen gën a faagaagal Seydina Muhammad radi alayhi wa salaam ci xale yi ngeen jëm léegi nag doo diggoon ko waa Quraysh suñu borom nag loolu la naan balaa in tasbiru balaa li am ba des in tasbiru bu ngeen muñee wa tattaqu te ngeen moytu ragal ragal tey mooy ragal seen boroom tey moytu ay tereem wa ya'tukum min fawrikum hada yubditkum mooy lan waa Quraysh daal di leen dikkal déedéet non mooy Kurz ibn Jaabir ak mbooloo ma ne woon moom lay dimbalee waa Quraysh bés bu ñëwee ñoom ñoo jóge fële ak seenu xarkamanu mer ak tar mer guñ mer ci bu boobaa de yumditkum dina leen tëbb dina leen dolli yokkal leen ci trois mille malaaka yi ndax keroog Badar malaaka yi ñëw nañu ñooñu borom bi da man loolu defal naa leen ko Badar bi salaasati ndax loolu doyu leen waaye gis nga waa Quraysh am ñu leen di dig naan leen dinañ leen dimbali waaye ñoo ñooñu gis nga bés bu ñu ñëwee ñoom kursum ni bu boobaa borom bi yum dit kum dina leen dolli rabbukum seen borom bi xamsati ala ci cinq mille muy juróomi junni ci li nga xam ne minal malaayikati ci malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam musawwimin mu'minin ñoo xam ne bu ñuy ñëw dañ leen di mandargaal ñu nekk ñoo xam ne dañ leen di xàmmee ñu boroom nag da woon lii badar la woon loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala wa ma ja'alahu allah suñu boroom nag ne gis nga fekkek malaaka yi keroog badar suñu boroom ne defu ko illaa lu dul bushra lu dul bégte lakum ngir bégal leen rek ngeen nekk ci mbégte ci biir xare bi mu may leen ci ngañaay lu leer wali tatma inna waaye ngir bu ngeen gisee malaaka suñu yonente bi alayhi salaatu salaam wax leen ko comme Bashiru axidun bi anaani farasihi yaquudu ne leen Seydina Jibril alayhi salaatu salaam mu ngi nii yor ci li nga xam ne tee laxaabu fasam di ko di ko womat di dugg ci xare bi beneen bi moom ak ñoom Mikaayil alayhimu salaatu salaam léegi mu ne loolu da nga xam ne buñ ko daa buñ ko yëgee këni malaaka yi fekke xare bi loolu da di gën a dalal malgré li waa Quraysh di bari voilà kon loolu la wali na ngir mu dal qulubukum bi seen xol daal di si dal yéen jullit ñi ci ndikkuk malaaka yi ma leen indil nekk mbégte waman nasru mu ne waman nasru te ndimbal nag nekkul de lu dul illaa min indillah lu dul ca yàlla lay tukkee ku am nga ñaay ku ne ci kaw suuf daa fekk mu neex borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne al aziz moo noot ci nguuram te mooy ki nga xam ne moo am sañ-sañu def lu ko neex alxakiim te moo xereñ ay atte lu mu def moo ko xam moom borom bi tabaaraka wa taala léegi nag suñu borom tabaaraka wa laa di joxe nag li nga xam ne mooy xikma yi mooy li nga xamante ne nii mooy mbóot yi nekk ci li tax keroog Badar mu def ngeen daal di duma ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh yi mu ne cause yaa ngi mooy mooy raison yaa ngi nii. ma yi ci nekk xikam yi muy sagesse yu mag yi taxoon ma def ngeen gañe leen benn bu njëkk mu ngi nii li yaqta ngir mu daal di dog tarafan benn mbooloo min alladina kafaru ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wedd ci yéeféru Quraysh yi comme ñoom Abu Jahl ñoom Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a Abul Bakhtar ibn Hisham ñoom muday Munabbih ak ak Munabbih Munabbih ak ak ak rakkam bi ibn al-Hajjaj ak ki nga xamante ne nii ñoom lañ faat foofu yépp ñoom ñépp suñu boroom ne ngir ma dox benn mbooloo ci ñi nga xam ne ñoo weddi kor boroom bi tabaaraka wa la aw yakbitahum ñenn ñi moom mooy mu daal di leen suufeel mooy ñenn ñi dañ leen a faat mooy ñoom Abu Jahli nag ñoo ñële ñoom noonu lañ leen def léegi nag aw yakbitahum mooy wa yakbitahum mu daal di leen nekk ñoo xamante ne nii daf leen di torox daal daal di leen suufeel ba nga xam ne mooy defet bu rëy bi nga xam ne moom la ñu am mooy beneen mbooloo mi ñoom kenn rayu leen voilà waaye ñu ñibbee ak defet boo xamante ne ni gàcce la leen teg ci kanamu arab yi fa yanqalibu moo tax ñu daal di dellu seen kër yi dellu Quraysh na nekk noo xam ne dañoo kuttus nekk ñoo xamante ni dañoo mer kon nag mu ngi noonu la perte la leen taxoon a jóg amuñu ko kon nag affaire baa ngi nii lii Badar la doon wax mooy ñan ña koo dóor Badar ba mu am problème gaañ ko moo tax Uhud ñëwuloon loolu moo tax keroog Ahzab mu daal di génn doon fontu comme niñ ko gise woon naan kan mooy yubaaris ba Seydina Ali ibn Abi Talib wax ko ay ñoon yoon naan moo <laughs> yéen daal yéen a wax yéen a di tapet te yéen daal yéen ñi ngi wax lu amul dëgg yéen nee ngeen ku dee ci ñun àjjana ngeen jëm yéen ku dee ci yéen àjjana ku dee ci ñun safara aywa ñëw leen fii lu tax leen di woo ba léegi ñëw ngeen ba fekk saa bu waxee sayyidina Ali ibn Abi Taalib nee nent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko bàyyi ma ma dem mu ne ko déedéet kooku Amr la Umar ibn Amr ibn Wudd la mooy ndax nekkoon batalaa la mooy daa nekkoon ku tar mer te nekkoon nga jëriee Seydina Ali ibn Abi Talib mu njëe mën ko bàyyi ma ma dem même bu dee Amr ci la demee daal di koy toroxal ni mu gën a gaawee moom Amr ibn Abd Wudd mooy ñoom ñooñule ñu delloon Badar jóge Badar fa yanqalibu ñu mujj nekk xaayibiin ñoo xam ne dañoo sooy suñu boroom nag di wax laay di ci tegu mooy keroog bi nga xamante ne nag lii nag mu ñëw nag ci bada ci Uhud di wax keroog bi nga xam ne ci lañ nàccal xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom Utba ibn Abi Waqqaas comme ni ñu ko gise woon ñoom Ibn Qamiya ak ñi nga xam ne ñoo ñële nga xam ne ñoo ko gaañoon ci xar kanamam ak yooyu ba xalaqa xalaqatul mighfar muy casque bi mu soloon daal di yooyu daal di toj daal di dugg ci waj na tey yi mooy yi nga xam ne ci kaw lex yi noo nele ba muy nàcc ak loolu daal di toj li nga xam ne mooy tuñam daal di damm fel li nga xam ne mooy bëñam salaatu wasalaam di ko faxas naan kayfa yuflihu qawmun wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila al-islam mu naan naka la ay nit te yii nii xadiis yi am na nekk ci musnad al-imaamu ahmad ak yi nga xamante ne yoo xam ne yu dëgër la yoo xamante ne al-imaamu ibn Isaaq rahmatullah alayhima tamit daal dina koy solo muy xadiis yu dëgër ak nekk ci sunan yi yonent ak al-imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi solo na ci léegi mu naan naka la ñu ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo nàccal seen xar kanamu na yonent nan lañuy texe te moom leen di woo ci lislaam suñu borom tabaaraka wa taala waaye am na leneen loo xam ne mooy ba mu ñibbee da doon rëbb ñenn ñi ci julli yi doon def xunut doon wax allahumma al'an aba sufyaana ñoom safwaan ibn umayya ñoom ñoom ñi nga xamante ne ñooy ikrima ibn abi jahl ak abdallah ibn abi rabi'a ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen doon rëbb bu julli woon ba pare yonent bi alayhi salaam nim ñëwee ci mawlaana ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma nim ko nettalee léegi nag ak sayyidina radiyallahu anhuma léegi nag yonent suñu borom wàcc lii ne ko laysa laka minal amri shay ne ko mbir yi nekkul mooy ñoom seenu tuub ak seenu ñàkk tuub nekkul ci seenu si saw loxo de shay'un dara du dara ci yooyu moo nekk mooy lay tax nit tuub ak ñàkk a tuub nangu sa woote yow yonent bi loolu newul ci sa loxo ci loxo boroom bi la ne aw yi alayhim mooy ne seenu alkane wala boog dañuy tuub loolu newul ci seen loxo ci sa loxo aw yu'adhibahum te borom du neexee mooy lan comme que newul sa loxo mooy ci loxoy yàlla la nekk bu ko soobee mu daal di leen nangu dellu si ñu daal di tuub mu nangul leen aw yu'adhibahum mu daa wala mu buggal leen fa innahum ndax ñoom kat zaalimuun ak ay tooñkat lañu bokkaalekat lañ te mérité lañ ko bañ la defee lii lool sama loxo la ne moo tax ñi mu doon ñaan yàlla doon ñépp la borom di sotti li nga xam ne mooy leeru l'islam ñu dugg ci biir l'islam wallahu ta'ala